يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام في الباب الرابع عشر باب في الاقتصاد في العبادة kon insha allahu taala ñu ñëwaat ba léegi fi ñu yemoon ci tool bu nit ñu sell ñu garab gii nga xam ne moom lañu al imam doon présenté ba léegi jeexaloon nañ ko muy xadis numéro cent cinquante téeméer ak juróom fukk mooy xadis sayna abu muhammad abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma wa ardaahuma jeexaloon nañ ko ba newoon ci njàngat yi ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ duggoon nañ ci ala yi eh, muy masala gisoon nañ masalaam woor ci koor gi mu ne woon la saama man saama al abad la saama man saama al abad la saama man saama al abad yeneen tamit saa saam ne woon la saama woor man ka nga xam ne saama al abad dafa woor ba faw waaye la saama woorut man saama al abad ka woor ba faw la saama woorut man saama al abad ku woor ba faw léegi ñu waroon a jàll ci yeneen masala yi waxoon nañ la dañ ciy teg tey insha allah masalaam ñetti fan yi mu wax xam nga eh, sayyidna abdallah ibn amr radiyallahu anhu bi koy rent bari saa saa waxee loolu eh, ne ko lim ko njëkkoon a jox conseil ci koor yi dana koon bul def loolu ndax manoo di woor tout temps wasum wooral fi kulli shahrin thalathata ayyam fa inna alxasanata bi ashri amthaliha wooral ci li nga xamante ne nii mooy weer wu nekk ñetti fan ndax kat xamal ne yiiw gi borom bi da koy fuula ni lu mu néew néew loolu nga wax ji di tekki di tekkiwul ne jëf ju baax doo def rek fukk kese la yem borom bi nee na yudaa'ifu liman yashaa waaw mooy fuula ni ku ko soob mais mooy li gën a néew boo ko defee yow minimum yow di nga woor trente jours te ñetti fan nga woor ndax bu fan bu nekk day représenter fukki fan dix fan dix jours moo tax it ba mu nekkee mag lan la wax aka neexoon ma yemoon ci ñetti fan yama yonent ma lay saar saar wala an akuna qabiltu thalathata al ayyam allati qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya min ahli wa ma nekkoon koo xam ne de damaa doyoon doyloo woon téyewoon nangu woon rek ñetti fan yama yonent bi alei salaatu salaam waxoon moo gën ci man sama njaboot ak sama alal moo tax ñu ne la ñetti fan yooyu moo gën ci lu ñu doyal di ko woor waaw ci weer ne léegi nag laaj bi moo doon lan ndax yonent bi alei salaatu salaam loolu la ko njëkk a wax te moo tax it moom lu rëccu ne bu mu ne aka sañoon ma ma jàppoon ci loolu te waxoon nañ ne ñetti fan yooyu moom la waxoon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi ñuy def taxrij bi comme ne xadis ne saxiixayni mu ne awsaani xaliili sallallahu alayhi wa sallam bi salaas siyaami salaasati ayyaamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duhaa wa an uutira qabla an anaam mu ne sama xarit ba def sallallahu alayhi wa sallam yaa xam nga nekk woon amul xarit ci nii loolu moom côtéem la <laughs> yeneen bari saa saam côtéem la law kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu Abaa Bakrin xalila walakin uxuwata al <laughs> waaw waaw mu ne bu doon ne yelloon na man yonent bi alayhi salaatu bi muy waaj génn àddina ci xutbaam yi mujj yim def Allah ma ajmala lu ko gën a taaru waaw mu mu ne bu bu yeewuloon ma jàppe kenn xarit kononte kon Abu Bakr radiyallahu anhu non oh, non oh, wa ma adraka man Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bu ma yelloon jàppe kenn xarit de kon Abu Bakr lay jàppe xarit waaye uxuwata l'islam mbokk bi islam gi ndax moom borom bi la amal loolu waaw waaw mooy Habibur Rahman mooy soppeek yàlla bi tax Habibullah Habibur Rahman moo féete kaw xalil kese wattaxada Allahu Ibrahima xalila borom bi da jàpp na Seydina Ibrahima xalila léew côté Yonent mi alayhi salaatu salaam la ci xàqam déedéet mënu la jàpp keneen xarit moom boromam képp koo la léppam mooy léppam waaye saxaaba yi ñoom mën nañoo wax loolu waaw moo tax mu naan awsaani daal dina may euh, dénk de conseil ma xaliili sama xarit ba sallallahu alayhi wa sallam hein xarit nag bokkul ak ñu ko gaa yi dégg léegi ah utëb nga ne waa ji sama xarit la diw sama xarit la diw sama da ngay xam ne gaa yi xamuñ li ñuy wax xamatuñ le poids des xamatuñu ko léegi jamono ji nag fépp la làkk yëpp la que ça soit en français hein en wolof en arabe lu dul nga xam ne ñooy toppatoo diine ji fuqaha yeeg ñooñu ñoom ñoom moo tax imaamu Shafi'i rahimahullah ne man ñi ma côtoyé ñi ma dugganteel ñi nga xam ne ñoo ginne ak dikkatu fil di bàyyi xel sew sew wax yi mooy fuqaha yi waaw moo tax fiq boo fi ne waroo am benn genre laisser-aller yooyu déedéet il faut savoir mesurer le poids des mots qui sortent de ta bouche da war di mesurer tam baat yi ak yan lañ war a utiliser yan lañ war a jëfandikoo ci bërëb tel ak fi ko warul jëfandikoo mais sinon moom léegi bon xarit xarit non taxalalta da roofu ci man jaar ci man. ni deret di jaar ci yaramu doomu aadama nit ku mel noon ci yow kooku mooy sa xarit waaw nga xam da ngeen di jaxasoo jaxasoo boo xamante ne moo raw ni mburoog soow soow euh, <laughs> euh, ma wax loolu la neex ah waaw mburoog soow yi jaxasoowe nu raw noonu lay jaxasoowe ci yow amul fenn day xàll sa yaram wi fu nekk nga yëg sa présence waaw loolu du ñu baree ko am de <laughs> waaw kon mu ne awsaani xaliili ñu gaaw kon <laughs> ah way ñu gaaw sama xarit bi da sallallahu alayhi wasallam moo ma conseillé dénk ma ñetti mbir bi ma njëkkaw mu ne siyaami salasati ayyam may woor ñetti fan min kulli shahr ci weer ne wa rak'atay duha ñaari rak'atay duha duha nag waxoon nañ la waxoon nañ ci bi ñu gis masaalik loolu moo tax taxawuñ ci comme niñ taxaw yi yaa ah. même yii nii yii nii koor gi nii taxawoon nañ ci mais bon <laughs> parce que côté bii nii waxuñu ko woon exact traité wuñ ko woon xóotal comme niñ xóotale fii ay la saama man saama dahr ak yooyu dañ doon wax rek ngëneel yi bés yu gënee la koor loolu waxoon nañ ko indi xadiis yi koy wax ak yooyu walillahi alhamdu wal minna duha rek dañ ci dañ ci yaataloon comme nii moo tax ñu ne jaru ko wa may witar qabla an may nelaw lu mel nii dénk na ko sayna Abu Darda ak sayna Abu Dar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi lii nii imaamu ñu war a wax te moo wax sayna Abdallah ibn Amr ne ko est ce que doy la wooral ci weer wu nekk ñetti fan léegi li ñu doon wax mooy ñetti fan yooyu est ce que mooy bés bu ma tànn ci weer wi rek baax na dañ naan la loolu mooy liñ doyal boo tànn baax na waaye boroom xam-xam yi loo faqahu al-Bukhari rahimahullah fi tarjamihi al-imam al-Bukhari rahimahullah dafa def baabu siyaam al-biid thalatha asharata wa arba'a asharata wa khamsa asharata wa arba'a ashra wa xamsa ashra mu ne buntu ci kitaabu sawm buntu siyaamil biid weer bis yi nga xam ne mooy lañ naan les nuits blanches waaw salaata mooy yem boroom xam-xam dañ cee wuti am na fukki wax yoo xam ne loolu taxu ñoo jóg quoi al imaam euh, al iraaqi rahimahullah sëriñ al imaam al xaafis ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah bi muy sharh Sunan at-Tirmidhi leeral na fa wax yool te boo demee ci al imaam al-Hafiz reprendre na li sëriñam bi wax kon loolu taxu ñoo jóg ah mais fii imaamul Bukhari moom dafa dogu ne lii blanche yooyu te insha allah loolu mooy li gën a dëgër mooy salaasa asharata guddi ci weer wu ne wa arba'a ashar deuxième bés bi ñaareelu fan bi mooy lan ñaareelu guddi euh, siyaamul biid ñaareelu bés bi mooy benn bés mooy quatorze ak quinze muy treize quatorze quinze du mois lunaire weer wi mooy weer bul jàpp mu ay janvier février de déedéet xam nga mooy lan bu jullit lañ la wax fay yow est xam nga weeru jullit dala ma wax ay ay de kenn du ko laaj allah fay fay moom laa yu sàll laa kenn du ko sànni laaj kenn du ko laaj <laughs> allah waaye nag waroon ngay jàpp nag yow de li nga déglu lépp ci dee jàpp nag mooy weeru julli lañ la wax muharram safar rabi'ul awwal rabi'u thani jumada al-ula jumada ath-thaniya rajab sha'ban ramadan shawwal dhul qa'da dhul hijja loolu mooy weer yi bon comme que nag affaire yi kuy déglu mën nga ko euh, kii waat tamit boo demee cheikh bi laaj ko ko di la koy wan muy ak cheikh Google Google <laughs> cheikh Google boo ko man la ko voilà <laughs> bu dee ni li ma ko waxee wala euh, nga laaj bi cheikh Google insha allah sa yukhbiruk an hadhihi al ashhur ci weer yooyee kon weer yooyu la le treize le quatorze ak le quinze ci weer wu ne loolu mooy ayyaamul biid loolu la imaamul Buxaari def baabu weer siyaamil biidi salaasa ashara wa arbaa ashara wa xamsa ashara mooy kon yooyu léegi mu ëndi bi ñu wax sànq Abu Hurayra bi mais yeneen sama xarit bi de moo ma dénk may woor ñetti fan ci weer wu ne loolu mooy la xam nga yeneen tubaab yi sax am leeralul fan yooyu yan la mais imaamul Buxaari da cee dégg ne. ñetti fan yooyu muy wax mooy ñetti fan yii ayyaamul biid am na nag ay ñeñ ñu tax yoo xamante ne al imaam ibn Rushd rahmatullah alayhi leeral na affaire yooyu lan moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam euh, euh, du lépp xam waaye am na ay ay ay ay xikam ay sagesse yi tax mu ne nañu nañuy weer nañuy woor bés yooyee waaw ginnaaw le fait que am na yu ñu wax ne boo ko defee yàqu woor ndax ñetti fan ci weer wi yàqu woor at mi yëpp waaw ndax inna al-hasanata bi waaye le fait que waxul ne woon waxul ne woon jour yi dana rek ci weer wi mais le fait weer yii mu nekk yoo xam ne ci sunna yi dañ ko euh, euh, sunnaal ñu koy weer ñu koy wor fan yooyu ay yaamul biir bi parce que xam nga lu tax dafa am yeneen ci wàllu médical tamit yoo xam ne ni weer wi position weer wi ak deret gi nga xam ne mooy daw ci doomu aadama ku ni muy gën dawee ci weer yi bu àggee foofu waaw te yu bari ay accident yu bari da ciy a am la ndax nit ñi dañuy nekk ci benn euphorie boo xam ne ñoom loolu léegi nag loolu ngir kasewaale ko yeneen ci ba lay saab ne del woor waaw dénk la ngay woor fan yooyu bu ko defee yow loolu di nga xaw a retenir loolu ndax inna shaytaana yëgal ne wax na ko ci benn ni wax ne day daw mi nit ñi aadama majra dam waaw waaye day gaaw kii xadar ànd àndal ànd ak kii yenn yi moo tax boo euh, euh, jamono yi nga xam ne accident ëpp mooy jamono yooyu entre treize quatorze al imam ibn leeral affaire bi mel noonu le walillahil hamdu wal minna kon mooy ñetti fan yooyu insha allah dañ naan ñetti fan yi ci weer yi bu mu ko def baax na waaye rawatina sopp nañ mu nekk fan yii di le eh, al imaamul Buxaari def treize quatorze ak quinze insha allahu taala moo tax gis nga istidlaalul Buxaari rahimahullah imaamul Buxaari mi nga xam ne noonu la génnee téeréer dañuy gise fëqam bu rëy Allah ah kon nag léegi bu ñu waxee lii ñu ñëw fi nga xam ne ci lañu tolloon muy euh, jàng alquran ji kon pare nañ ci koor gi afay foog naa fàttewuma dara insha allahu taala mooy koor gi voilà léegi mu des koor gi waaw yeneen ci ma lay sa non non euh, jàng alquran ndax gisoon nañ ci riwaaye yoo xam ne ne ko mais yow ñaata yoon ngay tëj alquran imaamu Nawawi rahmatullah alayhi dana yeneen ci ma lay saa saam dane ma yow daf maa laaj ne ma ñaata ngay ci ñaata fan ngay ngay ngay tëj alquran ma ne ko ah man de yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bés bu nekk damay tëj mu ne ko déedéet déedéet bul def loolu loolu bu ko def xam nga nooy def def ko ci weer waaw def ko ci weer mu ne noo yonent bi alayhi salaatu man man naa lu ëpp loolu de waaw man man naa lu ëpp loolu nee na mu koy wàññiloo di ko wàññiloo faqra al qur'an fi kulli shahr ma ne ko mën naa ko lopp mu ne ma fi kulli ishrin kon nag def ko ci li nga xamante ni nii mooy ishrina gu nekk lan mooy ishrina mooy ne ko mën naa lopp lool mu ne ma faqra'u fi kulli ashr fan yu nekk nee na ma ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën naa lopp lool mu ne ko faqra'u fi sab'in wala tazid ala dhalik jàng ko ci li nga xamante ne nii mooy set juróom-ñaar tabul yokk ci loolu loolee nag ci wàll wi moo ñuy indil li nga xamante ne nii mooy suñu masala miñ la waxoon ne la waaw waa lii masalam jàng alquran te noonu gisoon nañ ne imaam Buxaari mu ngi ko doon fii kam yuqra'ul qur'an waaye ci ñan ci ñaata ci ñaata fan la nit ki di jàng alquran mooy di ci tëj alquran jàng ko ba mu jeex loolu lañ ci jublu waaw léegi kon insha allahu taala eh, al imaamu Nawawi rahimahullahu taala dafay bi muy traité hadis bii nii eh, balaa loolu am na ci riwaay yoo xam ne ñëw na nag ba ne ko ñett ne ko ñetti fan nag bu ko dépassé voilà ndax riwaay yi dañoo bari am na yoo xam ne dañ ne comme niñ ko waxee ni shahr ci weer mun ne ko mën naa loolu mu ne ko kon ci euh, vingt mun ne ko mën naa loolu mun ne ko kon def ko ci dix am yoo xam ne sax da ne ko ci quinze fan. mu ne mën naa lu tool mu ne ko def ko ci juróom am yoo xam ne ñëw na ba ne ko da ko ñett te bu ko dépassé waaw mu ne ko def ko ci fukki fan muy wax mu ne ko nag faqrahu fii kulli salaas am na ci riwaaye yoo xam ne ñëw na comme ni nga xamante ni nii noon la nekk ci riwaaye at-Tirmidhi ak ñoom imaam Abu Dawud ba ci imaamu ñaari cheikh yi ñu wax al imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi rahmatullah alayhi foofu Abdallah ibn Amr dane laa yonent bay saa sam ko tegal ne ko du dégg alquran koo ne jàng na ko lu gën a néew ñetti fan waaw moo tax te lu mel noonu ñëw na ci riwaaya Sa'id ibn Mansur rahmatullah alayhi ci sanad boo xam ne bu wér la jaar ci Mawlana ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonent bay saa sam dane iqra'ul fii saba wala taqra'uhu fi aqall min thalath jàng leen alquran ci juróom-ñaari fan waaw loolu nag irshad la du par force aywa jullit bu ne obligatoire par force dafa war mu jëlee mooy day orienté di ñu jox le bon conseil waaw laayi biir jàng leen ku ñëw daal bëgg jàng alquran lépp na ko jàng ci juróom-ñaari fan lu mu sawar sawar wala bu dee gis na sawar loolu jàpp na ne nag bu mu ko jàng lu gën a néew ñetti fan waaw te lu mel loolu même bon jëlee nañ ko sax ci Sayyidatu Aïsha loo xam ne ab xadiis la bu naan Yonent bi alayhi salaam nekkoon na doonu loon tëj alxuraan lu gën a néew di jàng alxuraan lépp lu gën a néew ñetti fan waaw te lii wax jii ne mooy doo dépassé ñetti fan. moom la ko mel al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi ak al imaam mbokkam ni Ishaaq ibn Rahawi te mooy Abu Ubayda eh, boroom kitaabul amwaal Abu Ubayda moom it radiyallahu anhu rahmatullah alayhi ñoom loolu lañ jàpp que ne bul dépasser li nga xamante ne nii mooy ñetti fan. booy mooy jàng alxuraan bi yëpp boo ko defee. comme tey nga tàmbale lundi non tey la samedi samedi hein dimanche lundi nga door ci jeexal waaye bu ko jàng par exemple ci deux jours wala un jour waaye loolu nga xam ne comme ñoom dañoo demee rek li hadis bi wax yeneen tubaab yi sax wax léegi laaj bi mooy est nit mën na koo jàng lu gën a néew loolu Euh, al imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sharh hadis bi comme niñ la wax sànq mu ne li ëpp képp koo xamante ne nii ci nit ñi ndax dane lii moom day dafay da dafay ça dépend rek selon personne yi waaw selon nit ñi mu ne daal li ñu gën tànn ci wax ji mooy ne lii yonente ma saa saa wax ci hadis yi yëpp nga fi limagul ah mooy. day dépendre selon nit ñi képp koo xam ne boroomu dégg la ak di xóotal maanaa yi ak xalaat ci alquran ah na def selon li nga xam ne noonu la koy mane loo xam ne bu koy jàng du fel nañ koy jànge jàngin ma ak tamit di ko settantal ak di génne maanaa yi di ko jàng correctement ak tamit di ci tibbee lam ciy tibbee waaw loolu ku man loolu nay xool selon moom nan la koy mane ban rythme mu defe ko noonu waaw ba moo tax ki nga xam ne nag moom day toppatoo yeneen ci ay wàllu yeneen xeetu xam-xam yu muy jàngale wala yu tax manul di def comme yu bari kooku na xool loo xamante ne nii moom liñ gën a sopp ci moom mooy na yem ci loo xam ne moom du ci sell alquran du tax mu gàddaa alquran loolu waaye du ci sell dara ak tamit li nga xamante ne noonu lay jàppe maanaa yi ak lim ciy tibbeeg ak li ko borom bi di sottil waane yi mu koy sottil te du yàqu eh, li mu war a def hmm? mooy moom wasifa bi mu yor bu dee dafa yor benn fonction comme koo xam ne ministre la wala daa commerçant la wala daa yor di ab liggéeykat la daa yor li fi boppam wala salarié la wala yu mel noonu wala daay toppatoo yoo xamante ne ngir dundal njabootam kooku léeg-léeg du man tout le temps di def loolu waaye na xool loo xam ne bu mu ko gàddaay de waaw laa tarjuranu bu ko gàddaay mukk alxuraan bul bokk ci ñi nga xam ne yawmal qiyaam danaan yaa rabbi inna qawmi yonent bi alayhi salaam di jàmbat loolu borooma ëllëg wa qaala ar-rasuulu yaa rabb inna qawmi ittaxaduu haazal qur'aana sama ñoñ ñi dañoo jàpp alquran yi dañ koo gàddaay Allah bul bokk ci ñooñu mukk fexeel yow ba bul bokk ci ñooñu léegi ah loolu moo tax boroom xam-xam yi lii daal imaamu Nawawi ci gàttal li ñëwaat ci li mu wax insha allahu taala mais lii daal selon ku nekk na xool li nga xam ne nag mooy juróom-ñaari saxaaba yu bari loolu lañu doon def li ëpp ci ñoom moom lañ doon def te lool lañ defoon wird seen wird alquran juróom-ñaari fan waaw ñoom noonu lañ doon def xaaj ci alquran bi jàng ko ba mu jeex waaw te loolu jëlee nañ ko ci ñu bari ci ñoom ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum am na nag ñeneen yoo xamante ne nii leneen la ñuy def ginoon nañu wàcc loolu eh, waaye boroom xam-xam yi